rahimahullahu taala def muy bunt bi nga xam ne mooy wax ci yéene sellal ak bi teewal li nga xam ne mooy yéene ci mbooleem jëf yi ak wax yi ak état yi yi nga xam ne ñoo yi feeñ yi ak yu nëbbu euh, gisoon nañ aaya yi nga xam ne moom la ubbee woon kon ni mu ko waxe woon ne bunt yi loolu la koy ubbee en tout cas li ci ëpp euh, ba jàngoon xadis bu njëkk bi mu indi ak li nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi ku mel ne al imaam Abdurrahman ibn Mahdi waxoon waaye gisaale woon nañ tamit xadis boo xam ne day niru ko ne na am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne xadis bi ñu jàngoon muy xadis Seydina Omar bi eh, radiyallahu anhu eh, que moom xadisu Mawlana ibn Mas'ud bële ñu gisoon. nga xam ne euh, Sa'id ibn Mansur ak al-imam at-Tabarani rahmatullah alayhima ñoo ko solo woon di wax Mawlana Ibn Mas'ud doon wax naan benn waaye ci gàttal koo xam dafa gàddaayoon parce que jigéen bu mu bëggoon ñu ko doon wax Muhaajiru Umm Qays am na tamit yeneen yoo xam ne yuy ñëw yeneen i xadiis parce que euh, bëgguñ di guddal yoo xam ne yuy wax ne euh, yuy wax daal li taxoon xadiis bii loo xam ne ko gisoon ne moo tax xadiis bii ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bu dee biñ la wax xadis bu wér la biñ la waxoon bii weesu waaye amul dara luy wane ne xadis bu loolu da ca kaw loolu ci la yonent ma saa saa wax lii déedéet loolu amul <coughs> voilà moo tax daal li ñu mën a xam mooy loolu amoon na am na koo xam ne dafa gàddaayoon ngir loolu le ngir ndaw soo sële di Umm Qays ba comme ni ko Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu mawlaana eh, ne ñu ko doon woowe Muhaajir Umm Qays léegi xadis bii kon eh, xadiis la bu xam naa jarul ñu ciy jaaraat nañ ñëw rek duggaat <coughs> firi ko allah jàll kon mu ne waan amiril mu'minin mu ne waa mu ngi jële ci amirul mu'minin di njiitu way ngëm yàlla yi abi xafsin di bàyyi xas euh, bon bàyyi xas comme niñ ko gisoon bi ñuy gis arbaina am na yoo xam ne dañ ne parce que Seydina Omar radiyallahu anhu dakkantal abu xafsin Eh, dafa amoon doom ju tudd Hafs am ñu ne non non non dafa mooy Hafs mooy gaynde comme que dafa jàmbaare woon ñu ko doon wax abu abu Hafs baayu gaynde voilà looloo tax wallahu taala alam kooku mooy kan di njiitu jullit ñi lu tax mu nekk njiitu jullit ñi parce que moo doon deuxième xalifa bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu moom moo ci teg woon di Seydina wa mawlana Umar ibn al-Khattab mu ne kon ci moom lañ jëlee muy amirul mu'minin njiitu jullit ñi Abi Hafs di ba dakkantaram de kon Abu Hafs di bàyyi Hafs nu Umar ibn al-Khattab di yoon Umar di doomi al-Khattab Seydina Umar ibn al-Khattab ku Khattab boobu ibn Nufayl Khattab di doomu ku ñuy wax Nufayl ibn Abdul Uzza ah Nufayl boobu du doomi Abdul Uzza waaw waa Makka dañoo bari woon nuñ doon tudde lii arab yi parce que seen yàlla boobu alquran di wax ci suuratul najm afara'aytumul laata wal Uzza voilà wa manaata as-saalisata al-uxraa voilà moo yoo ay tu ay ay ay yàlla la woon ay idole ay xërëm yu waa Quraysh defoon ay xërëm yu waa Makka defoon ay turu yàlla la woon afara ay tumul laata laat uzza yàlla biñ naan uzza ak manaata ah as-saalisatu al-uxra ah léegi nag ñoom dafa bari woon ñu doon ay abdul uzza ah yu mel noonu mooy jaamu uzza xam nga loolu ci l'islam façon tur dañ koy dañ koy dañ koy soppi waaw nit amul droit di tudde boppam jaamu bopp nit loolu amu ci droit waaw. comme al uzza rawatina ki nga xamante ne yàlla fuula ak idole la boo xamante ne nii danaa ci baaxul loolu nag wute nag comme ñu naan comme ñu naan diw diw mooy jaamu diw déedéet loolu wute nag lii xam nga ñoom lii daf amoon connotation religieuse loo xam ne vraiment dañoo gëmoon al uzza lool bala ñu naan jaamu uzza hmm? jàppoon ne Uzza am yàlla la boo xam ne daa bokk ci yàlla yi wute naag comme tur mel ne Abdul Muttalib waaw mooy jaamu Muttalib loolu tuddewuñu ko ko woon pour lan muy maamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn tuddewu ko woon parce que Shayba lu tuddoon tuddewuñ ko woon parce que ñoom dañoo jàppoon ne Muttalib ab yàlla la boo xamante ne kii jaamam la déedéet Muttalib frère papaam la woon rek voilà. bi nga xamante ne Abdul Muttalib nii fa la ne woon fële Medina mu dem Yasrib mu dem jëli ko di dugg ci biir Makka fekk moom frère baay bi moo fi des baayam newu fi waaw bi muy dugg moom Makka gaa yi gis ko nag jàppoon ne comme que dafa demoon Sham Syrie gu Makka ñibbi woon jaar Medina jël doomu frère am bi ëndaale ko ñun ñu gis ko mu ñu foog ne dafa jënd ak jaam Sham ëndaale ko. ñu naan eh Mutalib de moom moom kon am na doom am na jaam am na jaam bu jënd ñu naan ko jaamu Mutalib xam nga loolu wute na mu lool ak ki nga xam ne Abdul Uzza moo tax yore tubaab sa sa am na saxaaba boo xam ne Abdul Mutalib bi la tudd te changé wul woon turam neewul woon nañ changé tur bi parce que condamnation boobu amu ci waaw ndax bu doon ne moom il fallait ñu ko ci saa sa yore tubaab sa sa daan ko yow mii changé sa tur waaw waaw <laughs> kon mu ngi noonu. Abdul Muttalib ibn Rabi'a waaw ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib waaw mbokk la ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, ci hadis bu siiw boobu la mook al-Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon eh, maamu Seydina Omar bi kon mu ne kon ma leen mu ngi lay wax maamu Seydina Omar Omar Seydina Omar Abu Hafs Omar ibn al-Khattab di doomu al-Khattab ibn Nufayl moom eh, al-Khattab moom di doomu ko ñu naan Nufayl ibn Abd al-Uzza Nufayl boobale di doomu Abd al-Uzza ibn Riyah ah, Abd al-Uzza ci baayam mooy Riyah ibn Abdillah Riyah boobu Abdillah moo ko jur ibn Qurt abdullah boobale ku ko jur mooy Qurt la tuddoon ibn Razah kan moo juróon Qurt Razah moo ko juróon ibn Adi moo Razah moo ma ne ku ko juróon Adi Adi moom ibn Ka'b di doomi Ka'b ibn Lu'ay Ka'b di doomi Lu'ay Lu'ay di doomi Ghalib al-Qurashi al-Adawi fan la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi ta'ala anhu kan moo fan la dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy Kaab ibn Lu'ay maamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam Kaab ci Kaab la dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà comme ni ko boroom Xilaasu Zahabi eh, alayhi fi siirati xayril arabi alayhi afdalu salaatu wassalaam waxe eh, ci Xilaas kon Kaab mu ngi nii Kaab ah eh, Adi ibn Kaab ah Kaab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Ghalib al-Qurashi yu koje woon ci waa Quraysh mooy ci waa du duñu wax Quraysh yi ah Quraysh waa Quraysh kenn du wax Quraysh yi ku fa dëkk ñu wax Quraysh Quraysh yi waaw mooy kojoo woon ci waa Quraysh al-Adawi te bokkoon ci waa Banu Adi ah? ndax Adi ibn Ka'b mooy seen sët yi moom ci la bokkoon radiyallahu anhu yal na borom bi gërëm kon Seydina Umar kon mu ne am na woo am na woo yow comme niñ ko waxee woon eh, booy xool xadiis yi kenn bindu ci am na woo waaye loolu mooy noonu lañ koy jànge comme ni nga xamante ne ni noonu la ko waa domaine bi di leerale rahmatullah alayhim ulamaul xadiis ke ne noonu lañ koy jànge doo ñëw rek ne ah an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala waaw même buñ ko ci bindul annahu qaala nee mu ne sami'tu dégg naa rasulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw gis nga lii day wane ay teggin ñëwul ne sami'tu muhammad voilà <laughs> sami'tu yaqulu est-ce que ko doon mais ñoom duñ wax lool waaw parce que teggin ndawal yàlla li dina màgg lu ko bi def mooy mu nekk intermédiaire entre borom ak jaam waaw moo tax képp koo xam ne dafay nekk way yonent bi alayhi salaatu salaam eh, eh, nul n'a jamais wax yooyu moom mooy wax yi nga xam ne amul sens waaw wax a wax te ki koy wax d'accordul ne moom rasulullah la ndaw yàlla la kooku waxal jooju jarul sax di mentionné waaw waa ji nee naag nee na walla yonent bi alayhi salaam tagg na ko lii te te mu nekk yéeféer bu mag boo xam ne sax yu ñaaw la wax yonent bi alayhi salaam sauf que côté boobu rek la jël waaw que mooy ki gën a màgg ko ma sa jaar ci histoire te loolu loo fi man di wax te gëmoo ne mooy rasulullah ndaw yàlla la sallallahu alayhi yow xamal ne waxoo fi dara te loolu ngay wax dara la la du jariñ jaww suñu koy maa sore en tant que jullit yonent bi alayhi salaam li ñu wax. bu dee dañoo bëgg li ñu wax ci moom alquran bu doy nañu buñ dalee alquran hadith yi moom li mu wax ci boppam wan ñu leeral ñu ak borom xam-xamul islam bi doy ah ñu génn fi di jël wax yu yéeféer yoo xam ne jàppuñ ne sax kii nit ku baax la jàpp nañ ne héros la waaye jàppuñ ne nit ku baax la walla iyaazu billaah jàppuñ ne yàllaa ko yónni waaw kon loolu yëpp ay waxi caaxaan la waaw loolu moom du am sens pur da koy wax. lu dul mu gëm ne moom rasulullah la sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla lii ay teggin la yow doo am koo xam ne da lay da nga ñëw ko naan waaye yow waaye man de dégg keroog dégg naa xës kenn du waxe loolu xoolal teggin sami'tu rasulullah dégg naa yonent bi alayhi salaam waaw te manoon naa wax dégg naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme rek ni ko ñenn ñi tànne Muhammad doo di sàllawlu du ñu julli ci moom dara loolu ak ñàkku teggin la waaw loolu ak ñàkku teggin bu fësanoo waaw léegi nag nit ki ma na cee conscient mën na cee bañ a conscient bu ci conscient wee ah fa in kunta <laughs> bu dee da ngaa xam moom loolu gandu musiba ngo waaye boo xamul moom fal musibatu a'zam waaw musiba ba gën naa pataawati mooy parce que xaqu yonente bi alayhi salaam du n'importe qui yaa ayyuha alladhina amanu yonente ba suñu boroom dane bu leen def ni ngeen koy woowe baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'dikum ba'da waaw bu leen def ni ngeen di woowe yonente bi alayhi salaatu wassalaam comme si rek yéen ni ngeen di woowantee seen biir ah e ñàmme eh, saway déedéet kenn du ko waxe noonu la taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a ba'dikum ba'da mukk bu leen ko def comme ni ngeen di woowantee seen biir waaw di sàllawlu noonu doo uh, ut dara cangi loo ci teg wax li ëpp solo mooy ak julli ci moom sax doo ko def wal iyaadu billah te waxoon na ki nay nay boppam yiiw mooy ki nga xam ne dañ koo tudd fi man dañ koo tudd fa moom tudd fa sama tur man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te julliwoo ci man waaw teggin yaa mbokk sami'tu amul xale la maa ko mag bon waaye naa booy bi keroog sax mu ngi leeral ay affaire ah amoon na solo ah déedéet waroo booy bi même bu dee mag nga ko bàyyi waroo ko booy bi parce que xam-xam bi mu yor a xam-xam mooy màggal ku ne yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat waaw moo yëkkati ñi nga xam ne. ñoo gëm ci yéen rawatina ak ñi nga xamante ne rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo ut xam-xam ñoom la borom bu jox xam-xam ñuy borom xam-xam yi daraja ay daraja yu mu joxul ñurut ñoom ci biir jullit ñi ak lu aadam man di toog moo tax waroo ñëw naan ko booy bi wala naan demal demal fee ci kanamu booy bi fekk muy waxtaan nga naan demal ci kanamu booy bi ak yooyu déedéet parce que rek yow yaa ko mag wala bon sa sa frère sa sa sa sa petit frère kon mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla sallallahu yaqulu mu naan innamal a'malu binniyat mu ne innamal a'malu dëgg dëgg jëf yi daal ajuwul ludul binniyaati ca yéene yañ leen yéene waaw yéene yi daal mooy jox jëf ji solo wala di ko ñàkk jox solo wa innama dëgg dëgg nag li kulli imri'in ñeel na cam ne alhamdulilah maa la nga xam ne nawaa moom la moom la moom la moom la yéene nit ku ne rek la nga yéene ngay am waaw comme que nag lii nag mooy mbir mi waaw comme que nag ku ne la nga yéene la nga yéene ngay am kon nag ku seet ku nekk na nga xool kon li nga yéene am mu ne kon faman kaana képp koo xam ne nekk na hijratuhu hijraam bañ nee nañ leen laxas hijra génn jóge Makka zaada allahu tashrifan wa takrima de madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam képp koo xam ne dafa génn jëm ilallahi te yàlla yàllaa ko tax a jóg wa rasuulihi ak digal bii mu ne digalal ma digal ko yonentam bii mu wax leen ko ngeen def ko ngir am seen ngërëm ñoom ñoom fa hijratuhu kooku la de ilalla ilallah gi mooy la ko tax a jóg ca hijraam de lam cay ut muy yàlla ak moom dina ko fekk te dina dem ilallahi te yàlla ilallahi te yàlla tabaaraka wa taala wa rasuulihi ak ndawam loolu mooy njëkk bu njëkk bi waman kaanat waaye képp koo xam ne dafa nekk hij dafa nekk hijratuhu ak gàddaayam li duniyaa yusibuha ngir àddina goo xam ne moom lay jote waaw comme li ñu waxoon comme li loolu Mawlana Ibn Mas'ud waxoon muhajir Ummu Qays boobu kooku gàddaayoo ngir ndaw sa ah, kooku loolu am voilà euh, loolu nag képp képp dañ ne ah ah, ah, ah dafa xaraam non non àggul foofu fa hijratuhu kon kooku gàddaayam ilallahi no fa hijratuhu fa wa man kaanat hijratuhu voilà wa man képp koo xam ne nekk na hijratuhu gàddaayam li dunya yusibuha ngir àddina goo xam ne moom lay jote aw imraatin wala jigéen goo xamante ne nii yan nga moom la bëgg a takk moo tax bu comme gàddaay na ah naa dem ndax foofa laa ko man a takke fa hijratuhu kooku dina xam ne moom gàddaayam ila ma haajara ilay calam gàddaay jëm ta dema ah, demul feneen waaw mooy bu mu yaakaaru fay ci leneen ndax ci comme que ci lii la gàddaay gi lii wa ko tax a jóg kon loolu la ciy am kon nag affaire baa ngi noonu waaw léegi euh, kon mooy koo xam dafa gàddaay parce que comme muhaajiru muqays ndaw saa tax mais ndaw sa la ci yema parce que man kat ak commerçant la sama client yépp jóge nañ Makka jullit ñi la woon ah ñoom ay Abdurrahman ibn Awf ñoom Seydina Siddiq ñoom Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhum wa Ali Talha ibn Abdillah Talha ibn Ubaydillah ñooñu la woon radiyallahu anhum yow léegi ah, ñu gàddaay nga ah <laughs> chiffre d'affaires bi daal sawaay ñu koy tenir ñay tax mu dox ma man am chiffre d'affaires bu baax gàddaay dañ naa def kooku neewuñ ko ne yow de <laughs> waaw mooy léegi nag moom bu mu toog ak xaar nag yàlla fay ko déedéet moom na assumer li ko tax a jóg waaw waaw waaw <laughs> loolu la loolu la moom na ci xaar boobu bu mu ci xaar yàlla loolu la ci am loolu te loolu la ci am loo tekkiwul à ah, forcément dafa ci am de mën naa dem femme bi dóor ko ratu mooy mën naa dem femme bi taxoon mu génn femme bi eh, daa gàddaay nga topp faam ba gàddaay nga dem <laughs> mu gis keneen <laughs> bàyyi la fële ah ngay misère ci dëkk bi <laughs> boobu moom ñàng na moom waaw euh, man nga demit sa chiffre nga dem gars gis ñeneen ñoo xamante ne ñoo la gën a baax marchandise ñuy jëndit ñoom bàyyi la waaw loolu mooy c'est pas que man ci foo jaar bi ñu ko ñàmte déedéet ku génn ngir yàlla yonentam alayhi salaatu wa salaam moom moom forcément ci borom bi tabaaraka wa taala ci mbaaxam lay def ne di am lool waaye ku génn ngir leneen mooy man ko caa am waaw man nga ko caa am man nga ko cee tamit bañ a am kon nag xadis boobu loolu la mu ne rawaahu xadis bi mu ne muttafaqun ala sihhati mu ne muttafaqun dëppoo nañu ala sihhati xam nga waxoon na bu ma nee muttafaqun alayhi mooy li nga xamante ne nii daf koo solo ki nga xamante ne nii mooy al Buxaari ak al imaam Muslim rahmatullah alayhima loolu waxoon na al imaam an-Nawawi mu ne kon muttafaqun lii la dëppoo nañu ala sihhatihi ci góoram mooy kon al imaam al Buxaari ak al imaam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima moom daal dina ñuy dëppoo daal di solo hadis bii nii indi ko ci li nga xamante ne nii mooy seen téere yi nga xam ne mooy seen saxiix yi voilà Euh, euh, euh, am na nag ñeneen ñu ko solo ah am na ñeneen en dehors de ñoom ku mel ni waa ashaabu as-sunani al arbaa ñoom daal di nañu koy solo naka noonu al imaamu ahmadu imaamu ahmadi daal di nay solo hadis bi eh, al imaamu abu daawud al imaamu tirmidi an-nasaa'i ak al imaamu maaja ñoom ñépp daal di nañuy solo li nga xamante ni mooy hadis bi nii. waaye muttafaqun alayhi en fait mooy li gën a lu ñu mën a wax ci xadiis mooy daraja bi gën a kawe moo tax buñ ko waxee rek daanaka day doy voilà kon muttafaqun dëppoo nañu ala sihhatihi ci ak wéram eh, mu ne rawaahu soloo na ko imaamal muhaddisiin ñaari imaam yu màgg muhaddisuuna yi ñiy toppatoo xam-xamu xadiis yonent bi sallallahu alayhi eh, eh, ah. xam yonent bi alayhi salaam kuy toppatoo lennam mu yitteel ko kooku du n'importe qui parce que yonent bi alayhi salaam la yàlla deful ab sag ku sàggan ku sàggan ak n'importe qui ku sàggan di toppatoo lenn loolu amul ku yàlla def ngay toppatoo lenn wala mu yitteel lenn ci yonent bi alayhi salaam kooku mooy yow yàlla xëcc na la tabb na la waaw rawatina li nga xamante ni njàngaleem mi nga xam ne ci la ci la suñu defaru jaar képp ku koy tudd. wala ñu buñ fiy tudd ci fii la jaar ngir baax ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam yow ki lay rapporter loolu ki tax ki nga xam ne moo nekk ci chaîne bi toppatoo ko xool ñi ci dul dëgg ñi ciy wax lu amul ak ñi nga xam ne wóor nañoo wóor simple teg fële indi loo xam ne da ngay mën a ni lii yonent bi alayhi salaatu salaam ko ñoom nga xam ne ay cogo lañu <laughs> moo tax ku xamul dëgg moo tax Buxaari yu nee la. c'est quoi ça moom laa doon wax sànq bi ñuy tàmbale sami'tu Umar yonent bi alayhi salaam Seydina Umar ne qaala sami'tu Rasulallah mooy amoon droit naan waa ji xës wala yooyu ah c'est waaye saa yi Moodu waaye Moodu doo ma tontu sama laaj bi waaye dama doon nelaw fàttee julli lan lay def waroo ko wax loolu ay Moodu taxaw ne di ko yuuxu laa ah moo tax eh, suñu borom ne woon gars yi gis nga innal lazina eh, eh, yunaadunaka min wara'il hujuraat aksaruhum la yaqilun li gis nga gaa taxaw fee di la jël lu mbéwélu di la yuuxu yow la leen alayhi salaam te sa ginnaaw dégg kër yi taxaw ko leen aaree boo xam ne eh, loolu loolu moo tax moo tax dafa am yenn yenn jikko yoo xam ne koo ko gis mu meloo ko rek ñaanal ko boroomam ñaanal la sa bopp ñaanal ko boroomam waaw. nekk ci mbedd yi gis koo xam wala koo na ah! da xam ne sawaay mii <laughs> ak seegul mooy yaru bu lislaamam des na waaw parce bu jàngoon suuratul xujuraati kese ak kooku man di doon doo yuuxoo noon bi ah! su rawatina muy boroom xam-xam nga taxaw nee naan ko eh xaar ma xaar ma xaar ma yow waaye yow Moodu yow itam wax yow foo jëm nii sawaay tontuma mazhab bi yow itam déedéet loolu kenn du waxe noonu ah kon euh, gis nga euh, euh, ñooñu di toppatoo xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga ne kon bu ay tomo yu naan Buxaari nee na yow amul sax rahimahullah ah yal na ko yàlla yërëm ak yooyu zéro ñu mel ni ñoo xamante ne ay orientaliste lañ nampal waaye waaye tudd yonent bi alayhi salaatu wassalaam Muhammad lu ñu gën dara alayhi salaatu wassalaam waaw nga lagg noonu même laggal noonu waaw alors yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na nit bu dee daa ñaanal mbokk jullitam ala zahri ah ah ci loo xam ne waa ji fekku ko nekku fi nga ñaanal ko yiw am na malaaka boo xam ne borom bi daf koo tàggat bu naan amin wala ka mislo amin te it am nga lu mel noonu yàlla la borom bi defal lu mel noonu moo tax dañuy léeg-léeg bi du conscience sax ci affaire yi dañ koo xamul duñ ci sax bàyyi xel waaw loolu moo tax nag di teewal yéene yi xam ne fii borom bee ñu moo ay jaamu borom bi lañ di teewal lépp waaw def muraqaba boobu dafa am solo kon nag ah Eh? ay ñu mag lañ al imaamu Buxaari rahimahullahu taala mu ne ñaari imaamu muhaddisuuna yi ñaari seen ñaari imaam yi seen xadis ala darajatu sihha li gën a wér xadis boo mën a gis mooy xadis boo xam ne al imaam al Buxaari Muslim ñoo dëppoo solo boobu mooy bi gën a mooy bi gën a mag boo mën a gis ci xadis waaw waaw mu ne imaam al ñaari imam muhaddis mu ne abu abdillah ci ci jëkk mooy abu abdillah looloo doon dàkkantalam baay abdillah nan la tuddoon mu ne muhammad ibn ismail mu ne ibni ibrahim di doomi ku ñëw ibrahim moo ibrahim boobu bale kuy baay mu ne ibn al-mughira ibrahim boobu bale baayam mughira la tuddoon mughira boobu bale nan la nan la baayam tuddoon mu ba baay moom baayam bardisbah la tuddoon al-Ju'fi ndax ki dugal ay maamam ci l'islam moom imaamul Bukhari ah, mooy al-Yaman al-Ju'fi loolu moo tax ñu naan ko al-Ju'fi di ko dakkantale waajoo jële voilà al-Bukhari yu dëkkoon fi nga xam ne mooy dëkk bi nga xam ne mooy Bukhara ci Ouzbékistan tey nga xamante ne nii mooy imaamul Bukhari nekkuloon arab nekkuloon arab yi mais ouzbek la woon mooy genre ce sont européens yooyu ñoo nekk fële Ouzbékistan daal boo leen gisee ñoo tubaab yi nii ñuy weextal voilà moom foofu la bokkoon loolu mooy mooy li yonent ma lay saa saa bu wax la fadl li arabiyyin ala illa bit taqwa ah loolu la voilà moo tax al imaam al Buxaari rahimahullah mu ne ko mooy ku njëkk ki wa Abul Husayn keneen ki mooy Abul Husayn di bàyyi al Husayn nan la du doon mu ne Muslim ibn al Hajjaj Muslim di doomu al Hajjaj kan mooy waa Hajjaj boobu moom kan moo ko jur mu ne ibnu Muslim moom it Hajjaj boobu Muslim voilà mooy Hajjaj dafa am baayam Muslim la tudd mu am doom. tudde ko muslim voilà muy muslim ibn al-Hajjaj ibn muslim al-Qushayri bokkon ci waa qabila bu mag la woon ah la bokkoon boo xam ne ñoom ay arab la ñoon an Naysaburi yu ko joowoon ca Nisapur tay fële ca biladu Khurasan voilà muy nay Nisapur Naysabur ci biladu Iran mu ne radiyallahu anhuma yal na boroom bi gërëm leen ñoom ñaar fii kitaabayhima fan lañ soloowe hadith bi ci seen ñaari téere yi alladayni yi nga xam ne huma ñoom ñaari téere yoo yële asahhul kutubil musannafa ñoo gën wér ci téere yi nga xam ne moom lañu